waaw kon loolu la euh, euh, euh, kon nag ñu ne wa hada te loolu kon yadullu ala anna fard al hajj ala al badani wal kon farataay ak du rek ci yaram yi kese comme li imam ci wax ak sihhaat yoo yop waaye mais ak alal ji waaw mu ne soloo nañu sax ci yoneen saa salaam mu ne as-sabil az-zad war rahila sabil yoon googee nga xam ne boo lay may nga mën saa dem mooy zaat mooy yóbbal waaye ak war waay munuma wun wujuuhi minha mursala wa minha da'ifa yoo xam ne nag àggul ci ne saasam yoo xam ne dafa wéradi euh, ci yoon wooyee kon nag euh, loolu euh, en tout cas hein ñoom en ñii mujjee wax bañ ndax dañ naan istitaa nit ki mën na nekk keneen defal ko waaw mooy mën na am lépp waaye comme que mënu ko ci wàllu wér-gu-yaram ak santé mu seet keneen ku ko defal loolu day dugg ci man bi te bu ko ajalee day baax waaw waaw Maliki yi wax le contraire ne déedéet waaw képp koo xam ne yow sa yaram manoo aji ndax feebar wala yu mel noonu wala boog alité koo xam ne dafa mage yow loolu dalaa warul loolu moom warul waaw <laughs> parce que ñoom da ñoom en fait ñu xoole xikma bi ñu xoole dañu ne parce que aj ibada badani yàlla mooy bépp jaamu yàlla boo xam ne sa yaram nga ko war a defe kenn manu la koo defal mu ngi mel ni julli amul kenn koo xam ne ñaar waa ji mënu la julli léegi yow julli ñu ne loolu la waaw affaire bi yëpp loolu la mooy ki nga xamante ne ibaada badaniya moom manoo ko délégué waaw te ñu ne imaam at-Tabari <laughs> imaam al-Hafiz ibn Hajar yi muy tudd woon te imaam at yi ñu ne te toxal na ak keneen ku dul moom que ne consensus communautaire la que mooy délégué julli moom loolu amul boroom xam-xam yépp dëppoo ne loolu mënoo ne ah man de manumaa julli kon diw jullil ma <laughs> waaw ñu ne nag léegi maalikee yi foofu la ñu xiyaase affaire bi tamit boole waale ko ci waaw ñee ñu ne kon euh, loolu la boo gisee aj dañ koo farataal ngir ku jaam bi moom yaramam na ko fekke ji laa wax di ko def coono ya moo koy fekke kuy taxaw Arafat ci naaj wi moom kuy poussière moom kuy pënd moom ku boppam bi suqaaral bu ko naree def moom waaw kon nag loolu waa waaw loolu la il faut yaram yi ñoo koy fekke kon nag te loolu ci ngay borom bi mi nga xam ne soxlawul loolu xew yow jaam bi nga appliqué ngir mu xam la mooy sa yéene waaye boo ko bëggee noonu li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ci la xam ne ki nga xam ne moo wommat ci li yàlla digle ak ñi nga xam ne ñooy defuñ ci dara waaw ñu ne contrairement zakat zakat nag bu boobaa zakat nga eh, eh, zakat nag yéen zakat kat yéen léeg-léeg yéen zakat yéen d'accord ngeen ne koo xamante ne nii zakat nit mën na ko génneel nit wala yu mel ñu ne waaw daa bokk <laughs> ah loolu nit ki mën na ko def mais keneen mën na ko def loolu bokkul ak lii nag sauf que euh, c'est vrai vrai dire Maliki ñoom li ñu wax euh, parce que aj quand c'est pas ibada badaniya kese dafa boole ñaari ak jaamu yàlla la goo xam ne côté yaram la waaye tamit ak alal waaw lépp kon manoo jël nag lu mel noonu di ko xiyaase loo xamante ne moom affaire comme julli mi nga xam ne moom jaamu yàlla ak yaram kese la di ko xiyaase loo xam ne moom dafa laal yaram ak alal waaw loolu moo tax al imaam al maaziri ci boppam al maaliki ci boppam mu ne ah képp koo xam ne dafa nootal at teb yaram ci aj kooku dina koo xiyaas ak julli képp nag koo xam ne dafa nootal at alal ci wàllu aj kooku comme saraxe la ko def wala zakat fa la ko moom la ko xiyaas mu ne waaye nag waqat ajaazal maalikee sama mbokk yi maalikee yi ñoom de daal dinañuy permettre al hajj anil ghayri nit ki ajal keneen <laughs> ila awsa bi bu dee bu dee waa ji la ko dafa def dafa def ndénkaane ñu ajal ko walam <laughs> yu jiisu zalika fi salaat mu ne nag li may jaaxal mooy ñoom ñun suñu mbokk yi <laughs> ñoom permettre nañu nit ki ajal keneen bu dee ne waa ji da ko da koo dénkaane woon te loolu permetre wuñ ko ci julli mooy nit manula dénkaane ne mën julli loolu d'accord ci kon li la bëgg wax fii mooy xiyaas boobu dafa des waaw xiyaas bi dafa des dëgg-dëgg waaw waaw <laughs> waaw kon nag loolu la ko wax ndax euh, ay daal daa nekk ñaari ko waaw euh, li nga xamante ne mooy côté ibada badaniya waaye maaliya la dëgg la ñoom côté bi ñuy wax naan non parce que ak borom bi ki mu ko farataal mooy ki ko man waaw kon nag loolu képp koo xam ne yow sa yaram manoo ko kooku bokkoo ci waaw kon nag loolu la quoi moo na ñoom ñu ne non ndaw si yoro yeneen saa sax ndax ko permettre may ko mook baay gi ngir mu am njariñ bi waaye après loolu manu la ah waaw <laughs> waaw moo tax al imaam al qaadi Iyaad bon du dëgëral mas euh, lii moom li nga xam ne mooy mazhabam muy Maliki rahmatullah alayhi euh, que ne ñi wuteeg ñun mooy Hanafiya yeeg waa jumhur Shafi'i yeeg Ahmad ñooñu ñooñu seen bi tegtaloo xadiis bi dëgërul waaw waaw ndax loolu euh, charte mooy aj moom pour nga man koo def mooy il faut nga istitaa mu am ko waaw alors que sama baay moom manu ko. ndax man naa ko ajal yoneen saa salaam ne ko waaw ndax mooy rek ndax am na bu ma ko defalee dinaa ci am yool ak njariñ mu ne ko waaw loolu la mais sauf que loolu dëgërul quoi ñun gis nañ euh, euh, hadith bi surtout bi ci imaamu Nawawi indi dane mais man sama baay inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira farataay yàlla bi mu degal jaam yi ci wàllu aj dafa daf sama baay mu nekk mag mu mage loolu kay leer na loolu manoo ne loolu yool bi kese la ko doon wax kon loolu daal <laughs> euh, pour nga ñëw ne lii tamit naan lu mu jagoo la il faut du mbir yi lu ñu tëb rek ñu ne diw lii da koo jagoo déedéet waaw loolu moom manu la nekk quoi en tout cas euh, am na yenn riwaay yu ñuy nettali ñoom bi ci tegtaloo ay morsal yoo xam ne dara ci dëgërul Euh, imaam al-Hafiz ngi koy tudd ne euh, al imaam euh, Abdul Malik ibn Habib saahibul Waadiha moo ko indi ci ñaari sanad yoo xam ne mursal lañ ne Yonent saa sallam boobu dana ko hujja anhu wa laysa li ahadin waaw mën nañ ko ajal ko waaye nag amul kenn koo xam ne ginnaaw moom ku koy ku ku luy mënatu nekk waaw mais yooyu wéruñu ko wax waaw loolu moom wérul wallahu ta'ala ala léegi daal affaire bi imaam al-Qurtubi ne euh, imaam al-Hafiz ñu koy tudd ne imaam kanta imaam al-Qurtubi daa demee neneen rahimahullah baloo bi sara sahih imaam Muslim mu ne imaamu Maalik zaahiru al-Qur'aan la xool ba man istata'a ilayhi sabiila te loolu moom mooy nit ki fokk yow yaa koy manal sa bopp du luñ lay defal quoi waaw léegi bi mu xoolee loolu xool xadiis bii alquran mutawaatir la loo xam ne amul sikki sàkk kon moo féete kaw hadith bi hadith bii nii même bu ngay dëgër na même imaamu Maalik indi na ko euh, affaire bi lenn la ko quoi mu ne imaam Maalik li mu xoole mooy alquran moo gën a dëgër affaire bi moo gën a wér te mutawaatir la waaw waaw léegi euh, sauf que après moom indi na yoo xam ne après da ngay gis ne lii moom vraiment euh, genre essayé bi dëgëral loo xam ne dëgëral ko day jafe quoi waaw affaire bi daal lenn la waaw moo yonent bi alayhi salaatu moo permettre waa ji ta bu doon ne eh, ndaw si mu ajal baayam bu doon ne loolu la nekk pour keneen te wax nañ la affaire bi de toute façon dañu pour moom kese xam nga bu doon xam nga ñoom lii yëpp ñuy wax naan ci ndaw si la waaye léegi yeneen xadiis yi ñu fi gis te te li ñuy tàmbali léegi ñu wax ko ne loolu li gën a dëgër mooy daal Xaafizul Iraaqi wax ne loolu nettal yooyu yëpp bokkuñu ay xew-xew yu wute waaw ñooñu yëpp ñëw na yeneen ci may sama baay ah nangam Xusayna ne man sama bàyyi nangam nangam daa kii wala dafa war a euh, aj da koo war a ta waaye sauf farataay aj ah waaye nag sauf que manu ko est ce que naa ko jal mu ne waaw mais Abu Razin mi ñëw al-Uqayli mii ñëw xadiisam muy Laqiit ibn Sabira mii ñëw léegi non pas léegi nii mooy après buñ paree ko xadiis yi insha allah mais kooku mais loolu la wax bi nee man sama baay yonent saa salaam laa laaj ne ko sama baay de daa mage lool manul aj de ak umra manula toog ci waruwaay mu ne ko xujjaan abika waatami ajalal ak saga loolu dinañ <laughs> yow yaa fi yaa fi dëgëraloon umra du farata ah ma ne la wax daa xam ne aw mooy amul woon <laughs> baal ba ñëw bii di ñëw insha allah nga xool léegi mooy kon de toute façon Euh, euh, euh, lii nii mooy naan ay jagleem la woon loolu moom daa sori parce que ñi mu dal ñëpp nag même xaw-xaw bi yeneen saa sam ne leen mag ajal leen seen bàyyi loolu loolu ban jagle moo am ci ñu wax ko kii waxaat ko keneen waxaat ko keneen ay nit ñu bari ñu wax leen ne leen def leen lii loolu muy jagle ñoom kese loolu moom lu sori la ko wax waaw <laughs> loolu ah ah loolu mooy daal li nga xamante ne nii mooy possibilité pour gàttal ajal keneen moom loolu lu mën a nekk la bu dee ne darura tax ba waxul da koo xam ne daa toog fii loolu borom xam-xam yépp ci dëppoo nga mën a aj aju farata lañ la wax aju farata waaw euh, léegi euh, nga ne bon diw bon man j'ai trop de choses à faire voir mes dossiers j'ai beaucoup de dossiers j'ai pas euh, bon aw taawu di nekk foofu di nekk fa di aj quoi léegi yow diw oustaz diw yow ku mën a aj nga ndax yaa ngi koy xam nga ko jàngale nga aji nga léegi nag kaay eh, dama lay eh, jëndal lépp maa la koy yow bu kii dara billet bi maa koy jëndal la nga fay nekk waxuma la délégation Sénégal li muy yóbbu non waxuma lool maa lay jox deux millions nga dem aji te bokkul ak billet bi dara hôtel yépp c'est déjà réglé bon euh, fii ma ajal après c'est bon non loolu moom man nga nekk ab après ñu ne yow amoo dara <laughs> waaw amoo amoo dere kon nag mu ngi noonu quoi hein euh, kon te lii nii hein mooy euh, léeg-léeg borom xam-xam naan feebar rek bokku ci mais mooy ci ndax moom laa doon wax parce feebar daa am ñaari feebar ñoom li ñuy mooy feebar boo xam ne waa ji mën naa wéraat après pronostic yu bari mooy mën naa wéraat kooku kay bokk ci amul ñu naan boo daa feebar kon nañ ko ajal parce que mën na wéraat mais koo xamante ne feebaram de toute façon kii mënula wéraat xoolal koo xamante ne nii feebaru daa accidenté dafa accidenté lan euh, waaye yow xamatuma baat boobu mooy koo xamante ni dafa accidenté ba mënatul dara waaw lépp dañ ko koy defal xam nga ko mu nekk jeune sax vingt ans la am mais mu accident accident bu grave de moto wala de oto wala de nangam wala d'avion boo xam ne daa tax waa ji yaram bi daanaka mënatul dara lépp dañ ko koy defal te manula voyager parce que loolu baaxul ci moom kooku mën nañ ko ko defal kooku façon feebar bi mu yor mooy feebar à vie la kooku euh, maes nas ko ajal ah ah te loolu képp ku ajal ku mel noonu ak ki nga xam ne mag la moo xam ne ba manatul te voyage sax da koo manatul parce que euh, visite médicale gars yi dañ ko exiger te moom dañ ne yii kii visite médicale am manu jàll kii moom manu génn frontière kooku man nañ koo ajal bu ñu ko ajalee nag mooy yool bi ci moom la jëm mais waa buy buy talbiya moom lay waxa ah comme li yeneen saa salaam gisoon waa ji <laughs> waaw labbayka an subruma waaw labbayka an subruma labbayka an subruma yeneen saa salaam ne ko eh kan mooy subruma yow <laughs> moom <laughs> dinañ ci ñëw léegi boobu parce xam nga côté boobu ñu ngi naan ki ngay ajal mais léegi kiy ajalaate nag moom est-ce qu'il est mu aj ba pare insha allah nañ ci ñëw léegi nañ pare fii bala ñuy jaxase masala ci biir masala hein eh, léegi mooy kon képp ku ajal ku mel noonu mais moom ngay moom ngay la moom moom ngay talbiyal pour diw ah diw maa ngi euh, labbayka ant diw an biw hajjatan wa umra wala bu dee dangaa def xiraan wala hajj umra nga umra ba pare daal def ajji muy ifraat moom nga koy defaa ah. lépp loo def yool bi yow bi nga ci am mais moom loolu da koy wàcc ci moom mooy farataam teggeeku na léegi nag mu des mu des eh, benn affaire am naa loolu mooy gën a dëgër ah waa ji euh, sauf que ci imaam al-Hafiz Ibn Hajar mu ngi naan al imaam Muhammad ibn al-Hasan mooy al-Shaybani euh, euh, moom dane bon waa ji nga am ne moo ajalaate kooku mooy am mbir mi quoi ci moom la moom lay dindil bu dee ajul woon sauf que loolu laa loolu wax sànk masala boobu est waa ji fokk mu aj ba pare parce que ñoom xanaa fi en ñooy wax loolu daan loolu mën naa nekk dañ koo joyal mais loolu dëgërul dinañ ko gis léegi insha allah léegi Euh, euh, que ne waa ji ñu ajal moom payu euh, yool beeg yool dépense beeg yooyu lay am sinon ban njariñ lay am te na saa saa <laughs> ajalal sa baay si loolu dëgëru léegi nag mooy ki nga xamante ne nii fii mu ne façon fee koo xam ne dañ ne woon kii moom feebaram du ci jóg wala mage na mag boo xam ne jàppoon nañ ne kii dootul du jëkk rek saa yi melaat ni jeune quoi yii waa bu boobaa waa aj biñ ko ajaloon nag. ajaloon nañ ko ni wax léegi waa ji melaat na ni jeune ah. wala feebaram ba nga xam ne ñépp ci ñàkkoon yaakaar ne sawaay moom kii kay ku di mbokkam nanga ko kii rek bari loo koy gis te xam ne boo mayul dootoo ko ku yéex dootoo ko gisati de waaw loolu xam nga loolu ci ci ci pro ci ci probabilité kese yor dundu nit ñi ak wéru nit ñi ñàkk wér waaw wa kam min fahihin mata min ghayri illatin wa kam min saqimin aasha hiinan min ad-dahri la waykatu arab ba waxoon am nañu naan Seydina Ali na ko moo ko waxoon waaye wallahu taala alam radiyallahu anhu est-ce que loolu dëgg la que moom la dëgg-dëgg moo ko waxoon dém ana koo xam ne dafa wër peke ci loo xam ne amul benn bu feeñ naan amaana sax ci yóor boobu dem na def bilan médecin yi ne ko mais yow comment vous faites monsieur tout est vert tous les voyants sont vert yow woon sa lépp cholestérol waaye sa lépp lépp baax mu génn yor dossier bi kontaan nag bilan bi mu def taxaw di ko xool rek benn chauffeur jóge ne daal di koy rentrer tey bu doon gis fukki tali mbëkk ko ba saarañ ba pan ci kaw sawaay faatu waaye dara man na fa jóge sax di dox di traverser cœur bi arrêté alors kër bu arrêté ban lien la am ak loolu yow lay arrêté cœur yi wala di ko doxal <laughs> waaw cœur bi arrêté léegi mu faas te léegi la bilan bi bi ko gaay xool gis ne may médecin bi na ko tuutee ok te gis waa joo xam noonu mbokk yi dellu nañuy euh, euh, ñàkk pexe ci moom bu dee ñañuy takkal téere la bañ tekki téere yépp waaw naan ah ku ko bëgg ñëw leen di fa bari sinon dootu ngeen ko ku yéex dootoo ko su wënee ngay amati ci moom de farwaa ji képp kenn koo xamante ne yaa nga fa woon sa sa nakkaay bëj moo ko lekk waaw lekk na sa nakkaay bëj loolu yàllaa yor dund nit ñi moo tax ay diw mu ngi phase terminale ñëpp di ko yërëm yow mi ko yërëm da nga koo tax de yaa mu est moom moo la gën a jege dee loolu nga yaakaar yow loolu erreur bu mag la boo xam ne moom la Iblis def ci suñu bopp yi waaw ah, ñuy yërëm diw nday saan moom da daa am cancer phase terminale la ne waaw yërëm ko parce que foog nga am xola ah, sinon amoo xola ah. mais nag dem ba yàpp ne fii mu ne moo la gën a jege dee mooy yow da ngaa feebar wala la <laughs> ana la saa saa waxoon Ibnu Umar tawam ko xayri tariq wa'ud nafsaka min ashaabil qubur naan ko yaa gulaam yow ngone yow jeune bi yow waxambaane bi nekkal ci àddina bi mel naa tumuranke te loolu mooy dëgg nga xam ko nga ñàkk koo xam loolu la bu yeboo nag li nga xam ne sax lu yàlla def la bu yeboo nga nga conforme ak dogalu yàlla étranger nga fi de wala jamono ji ngay jéggee yoon di jóge Pikine di dem jàmm gën ngir dox fi loolu mooy sa àddina wala boobu tali bi ngay jóge zone bii jóge jéggi ko dem beneen loolu la te nga boole sa bopp saa boo këyee ci ñi nga xam ne balaa guddi mën nañ leen moo tax imaam Ibn ah, bu ma soog a xëy doonu loon xaar radiyallahu bu xëyee doonu loon xaar ngoon bu gontee doonu loon xaar suba mooy pare na moom fu dee ñëw pare yow moo def kooku loolu nga war a doon lañu waroon a mel waaw di nga yërëm waaye mais jàpp ne moo ma moo ma gën a jege dee moo yow da feebar laa yaakaar allahu akbar kon <laughs> léegi mooy waaji wiraat liñ bëgg a wax li mooy we waaji nag après mu wiraat nag fekke rek nag te ajaloon nañ ko ba pare waa léegi kooku day ajaat wala déet dañ naan ko xeexeexeexee yow masoo aj parce que dañ laa ajaloon loolu waa jumhuur ulamaa ñoo ne kooku lay def kay dañ naan ko xé xé xé non saay saa waay eh, da kii ah da dangay da ngay dem kii bi quoi waaw waaw yow da ajiwaat aj gañ la ajaloon loolu annulé yool ba nag man na fee des waaye wa aj la waroon loolu teggeekuwul waaw waaw ndax leer na léegi que yow loolu benn mooy la médecin waxoon loolu c'est pas d'actualité quoi sauf que ku mel imaamu Ahmad ak xaritam bi imam ibn Rahawayh dañ ne warul da ko warul muy muy ajaat parce que buñ ko nee ajaatal mooy dañ koo tegaat beneen beneen farata lañ ko tegaat mooy aj ne ko aj ba aj ba pare ni dóoraat ko beneen farata loolu il faut balaa am mu dalil ñëw waaw. alors que les moo ko mu defoon ko def na ko après mu pare loolu phase boobu génn yàlla may ko kii ngeen na ko ajaatal waru ko muy ajiwaat war nga aj da ko waroon wàcc na ko loolu nag amaana moo gën a dëgër waaw loolu moom insha allah mooy li gën dëgër quoi waaw waaw waaw waaw kon nag loolu la kon nag wax nañ la ñii la quoi anta man damaa am ay dossier wala waa ji nga xam daa feebar mais feebar la boo xam ne ñu bari ñu muy dal dañuy wérat kooku mënoo ne bon sauf daa feebar léegi naa ko ajal wa a wér waaw waaye man kay xawoon naa sonn waaye alhamdulilah léegi moom euh, kooku moom kenn du ko ajal xatta waa ji nga xam ne sax wérul mooy dafa manqué dafa dafa liñ naan dafa dof kooku du ñëw naan danga koy Euh, ajala parce que man naa mais mën naa mën naa retrouver ak ak am nañ yaakaar mu mën a mu mën a mu mën a jógaan na ah. ki nga xam ne dañ koo tëj kaso noonu yee ko jàpp ne kii à lañ ko ay ay yéefér tëj ko ne moom à vie la waaw waaw à vie imaginez euh, euh, koo xam dañ koo tëj à vie ay noon ko jàpp yu doon xeex ak yi jullit dañ exemple sioniste yi buñ jàppee benn palestinien ne kii après ñu condamné ko à vie ne tëj nañ ko à vie kooku ay mbokkam manuñ ne bon comme que dañ koo tëj à vie kii mën nañ ko ajal non parce que euh, c'est possible même buñ ko tëjee à vie ci ak ci kanam am yenn juge yu ñëw ne non revisiter euh, kii bi dossier bi ne kii liñ ko tëjee woon à vie loolu jaaduwul waaw wala échange de prisonniers ko ngeen xew seen biir rek entre euh, ñoom ñu ne euh, palestiniens yi daal exiger ne par force fokk diw ñu kenn bokk ñu ñuy libéré sinon du ñu libéré ñu ñuy wax comme ni mel noonu mooy jooy yëpp dafa mën a am moo tax bu dee du ne waa ji koo tëj rek ay wa tëj boo xam ne yaakaar nañ ne du génn mooy yéen a ko yaakaar kan moo leen ne du génn mën na génn waaw ah benn régime dictatorial moo nekk ci dëkk de jàpp opposition opposant tëj da pare tuumaal leen ay actes yu yoo xam ne c'est condamné à vie yenn peine de mort mais nañ aménagé bi à vie mais bis mën naa jot gars am ñu jóge ne renversé nguur gi comme niñ ko xame ñun Afrique champion des euh, coups d'état Afrique de l'Ouest waaw de l'Ouest champion du monde d'état waaw ma ne ma dig jóge yenn militaire ñooy jóge ne renverser nguur gi képp ku newoon dungu siin ñu libéré la kon kooku mënuñu see koy eh, nañ ko ajal déedéet waaw manoon ne diw mii nag moom ñàkkam gii moom yéene naa ko aj bàyyi ma ajal ko rek i waaye yow kan moo la ne ñàkkam gi ci lay dee yow tamit <laughs> wala yow boo la tollee noonu mais <laughs> jox ko mu aji <laughs> pour boppam <laughs> loolu lu am am solo la wallahu ta'ala alam al imam mu ngi def précision yooyu quoi kenn ñooñu nag bokku ñu ci ah waaw euh, euh, léegi léegi nag mu des aywa li nga xamante ne nii moom lañ doon wax sànk waaw mooy waaw côté bii yëpp ñun gis nañ léegi pare nañ ci masala boobu kon gis nañ moo istitaa façon lenn la ak affaire badan la ak wàllu ak wàllu alal istitaa ak ci ñaar yëpp la léegi nag bu dee benn bi dafa sànku muy côté euh, ba euh, gu yaram bi ba nit ki ko ci façon yi ñu la wax sànka ah mooy euh, ku mage ba kii moom façon mënatu la génn dëkk bi di voyage wala koo xam ne feebar la boo xam ne li ëpp jëpp ba tey dañ de kii moom du jógaat ñu mel noonu ñooñu mën nañ leen a ajal bu boobaa istitaa ji bu ko mënee ci wàllu poosam ak yooyu keneen mën na ko defal te bu boobaa même bu dee nekk nga koy defal jigéen la day dox parce ndaw si baayam la ko doon defal waaw léegi ginnaaw loolu mu def léegi ki koy defalaate nag ki ajalaate nag masala moo ci tegu mooy ki ajalaate. est-ce que moom c'est obligé mu aj ba pare waa jumhurul ulama rahmatullah alayhim comme ni ko imaam al-Hafiz mu ngi koy traité ci al-Fath bi mu mooy ci xadis bi ñu la sànk bi ñu nekk nii ah bi ñu koy traité mu ne loolu kuufi yuuna yi bu ñu la ne kuufi yuuna yi nag Hanafi yi lañ ci jublu waaw ñoom dañ ne bi umumihi ala jawaaz sihhati hajj man lam yahujj niyaabatan an ghayrihi wa xaalafahumul jumhur fa xos fa xassuhu bi man hajja an nafsihi wastadallu bima fi sunan wa sahhahahu ibnu Khuzaymata rahmatullahi alayhi wa ghayruhu min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma aydan anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'a rajulan yulabbi an shubruma fa qala ahajjajta an nafsik fa qala la qala hadhihi an nafsik thumma ihjuj an shubruma voilà mu ne Hanafiya ñoom ñoo ne képp koo xam ne mooy kii ajalaat léegi bare nañ ci ki ñuy ajal ndax manul léegi waa su koy ajal moom ba nit la war a doon mooy est dafa war a nekk koo xam ne dafa jot aj ba pare wala il faut boo garawul quoi bu ajagul woon sax masula aj mooy gi ko wax moom est def na koo pare loolu est-ce condition la wala mais garaw même bu dee fekk ko defu ko comme wenn waay boo xam ne am njaganjaay boo lis fee masula aj am benn paa boo xam ne moom am na alal am na lépp mais manula aj parce que daa mage mag la am na cent et quelque mais mënatu la kii léegi mën na ko yow de sama doom damaa bëggoon nga ajal ma euh, at mii di ñëw euh, li li ci jëm yëpp maa koy res léegi nag kooku wax ji yëpp kooku la fekk waa njaga jaay moomu wala bu say yoon moom masul ajam loolu la rek la lay kuufi yuuna yi muy Hanafi rahmatullah dañ ne grawul même bu masul ajam loolu grawul ku mas ajal ku manula aj lépp ci yam man nga ajal ku mel la waajur wu ñëpp ku loolu manu la loolu manu nekk loolu manu nekk loolu koo xam ne dafa aj ba pare ñu tegtaloo xadiis bi ñu la doon wax sànk waaw waaw xadiis bi ñu la doon wax sànk nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne li nga xam ne waa asxaabu sunan ñoo ko solo ak Ibnu Xuzayma mooy da koo moo wéral ko mooy da solo wéral ko ak keneen ku moom hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala an mu ne yonent bi alayhi salaam dafa gis benn waay boo xam ne mu ngi naan ci aj gi labbayka allahumma an subruma maa ngi wuyu borom bi di wuyu sa woote nga Seydina Ibrahima woote woon ma loolu la labbayka loolu la moom bu ngay wuyu yàlla ngay wuyu waaye nag subruma laay wuyu nee na yonent bi alayhi salaam ne ko yow da da eh, eh, da ajal sa bopp yow mii di wax nii mu ne ko déedéet mu ne ko nag aj yi nga nekk di ko def pour yow la après loolu mooy beneen at mi ah, ak yeneen at yi ñëw mais bii moom manoo indi laaj manoo ne bon kon naa ko dugal ci biir rek ajal sama bopp yéene waale subru ma wala mu waaja bëgg a bàyyi diw ma paate ah <laughs> way naa ko ci loolu man da nekk mu ne ko bii moom pour yow la après nag nga door a ayal suruma loolu ñu ngi xamee ne kon boo fi ñëwee sax yow nga juum paa boobu mooy kaa euh, bi ñu joxoon monsieur X wala Njaga Njaay moomu paa bi jox ko ba foofu mu dem <laughs> la fay ka an paa ba <laughs> euh, boobu dañ naan ko saay non bii pour yow la <laughs> voilà bii pour yow la après nag nga door xool ki nga xam ne mooy paa ba wala subruma voilà kon loolu. mooy li gën a dëgër quoi waaw loolu moom eh, nañ ko bàyyi xel waaw eh, wallahu taala alam <coughs> léegi